saway daa tombe kese <laughs> yoneen saa salaam ñu xamal lu leer laa wax waaw léegi nag bi mu waxee loolu yoneen saa salaam kon loolu nañ ko jàpp ay point tawhid la am na yoo xam ne lii moo yàq seen dund seen dund yëpp dañ koy passé ci ay nettali yoo xam ne amul bopp amul génn saxut ci diine bal diine sax da koo nangu da koo dàq ne loolu amul seen ngëm-ngëm lépp ci lañ ko fas ay génération génération dee nañ ci seen façon ngëm yooyu ah, entre temps yi leen war ci diine yu ñu war a xam di ko jëfee ak di dimbali defuñ ci tous waaw ñoom ñoo sànku waaw te yu mel nii lañu war a xam sa sëriñ diw daal fenn la loolu taxul loolu nag wàññiwul ci mbaaxam dara la muy baax <laughs> tilka ummatun qad xalat borom bee ñu ko wax ci suuratul Baqara ma ne aw xeet lañ ñooñ ay nit lañ ñoo xam ne romb nañ lahaa maa kasabat wa alayhaa maa iktasabat waaw lépp lu yiw lu mu doon def du ko rëcc dina ko fekk fa boroomam waaye it safaan bu mu doon def dina ko fekk ci kawam lay këpp mu ngi doonu jeex na julli la ñu koy ñaanal yàlla yërmande yàlla ngërëmuy yàlla waaw kantaa nag yoo xam ne ba muy judd wala ba muy génn àddina daa tombeek moom ñu bëgg keroog bés bi ñépp doon taw ay juddu sëriñ <laughs> bekkoor bi ñu nekkee woon waaw nga xam ne suñu lépp baral suñu xar yi di dee suñu nag yi di dee ñu xëy rek asamaan si commencé waaw di taw di taw di taw dafa commencé fajar ba ba ba ba ba ba ba waaw ci lañ ñu yëgale ne sëñ sëñ sëriñ bi ñu xam am na tout tànk ñu ne kon loolu la yaa ñeme yàlla doo bàyyi wax lu amul da ngay expliquer ma ne loolu taxul juddu <laughs> kooku taxul woon dafa tombe kese waaw yow <laughs> waaw te képp kuy nekkal yu mel noonu surtout koo xam ne daa bari sëriñ yum gëm yu mel noonu dina ci am koo xam ne woon ba mu gaañoo moom lu ñàng xewoon te lu ñàng loolu kenn du ko akkanale <laughs> kenn du ne ah mbaa du sëriñ bi ay mbirum daa bëexut parce kat saa yi sëriñ bi da ba tremblement daa faat rek tremblement de terre am baa bi suufa ko nanguwul loolu duñ ko wax de wala dañ koy dugal ci bàmmeel rek tremblement de terre am rëg rëg léegi nag ñeneen ñi mën nañ ko jàppe ñeneen suufa yëngu ndax sëriñ biñ fa doon dugal moom moom mag ci moom mu mu jooy yooyu yëpp waxi caaxaan la eh. <laughs> saa yi pas kenn du ko teg ci ay yoo xam ne du loolu quoi léegi Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaam ñu ne ko nag mais yonent saa salaam euh, mais euh, ñun <laughs> waaw bon après ci la leen bu ngeen gisee yooyu wa idaa ra- fa idaa ra'aytum zaalika fadkurullah bu ngeen gisee yenn yooyu éclipse solaire lunaire dee leen bari lu ngeen di tudd yàlla mooy comme ni ñu ko jàngale waaw wute nag saa ma yëgëri naan yi nga xam ne ñoom dañu yàkkamti di seet ban point lañ koy gën mën a photographier wak yor seeni jumelle naan o commencé o on va way dégg nañ éclipse solaire day am sori lunaire waaw am na ñoo xam ne jaral na leen jël avion dem ba foo xam ne day fay parce que nee nañ loolu li muy am bariwul léegi yor ay jumelles yu baax ngir contempler affaire bi kooku bu dee jullit la doxal na li koy nen saa la bu ngeen gisatee yooyu na ngeen bari lu ngeen di tudd yàlla mu yëga di boo mayul teg ay boolu fipsam bu dee ku sàggan ànd ak ay gaa yu sàggan ci yéeféer yi ñu teg seeni boîte bouteille de sangara ne dañuy def benn pyjama party xaw ma ci lëndëm gi ngir xool weer wi foo xam ne fu lëndëm à Lompoul ici a dit à Lompoul bien gaa yi wàcc jaf <laughs> daal di ñëw kay waaw teg seeni Kronenbourg waaw di yëy teg seeni part de pizza pyjama party di xoolaale weer wi yor seeni jumel di xool éclipse l'éclipse bi kooku yaakaar nga ne doxal na li ko yoneen saa la woon dañoo mën a caaxaan quoi <laughs> léegi kon ginnaaw loolu léegi nag yonent bay saa saam ñu ne ko mais yonent saa salaam ñun gis nañ la sànq bi ngay julli bi ngay julli nii bi nga ñuy jiite ah gis nañ nga def benn affaire de mon <laughs> hein waaw da ngaa xaw a reculer quoi gis nañ la nga reculer tuuti waaw. yonent way saa saa am ne leen inni ra'aytul janna fatanawaltu unqudan <laughs> waaw walaw asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya allah mu ne ah waaw waaw waaw dama gis àjjana bi ñuy jéem ji àjjana laa gis ma daal di ciy jël benn benn car mooy euh, unqud mooy comme caru tàndarma wala caru raisin voilà nee ma jël ci benn. après kenn doon wax am na riwaayaat yu ne après dafa euh, bon nañ continuer graw mu ne après ma jël ci benn mu ne waaye gis nga après ma bàyyi wax quoi mu ne gis nga mu ma ko andi woon fii nii <laughs> fi ngeen di lekk ba ni àdd mooy képp kenn ku fi dundati ci lii ngay lekk lekk àjj àddina boobu àjjana boobu ba àddina di di jeex li des ci àddina yëpp benn lekk boobu noonu man bëggoon a jëlee àjjana man yeneen saa soxla bu ma leen kondiloon <laughs> ci ngeen di lekk ba àddina tukki mooy da ngeen di lekk ñiy faatu génération yi ku ñëw fekk ko fa lekk da yow du te du ngeen soxla leneen parce que mooy dàq ci yëpp lekk yu nekk ci kaw suuf ci ngeen di lekk ba àddina bi gisee génération depuis booba ak léegi kon tontu kon ci la ñuy lekk di ci lekk ba àddina bi tukki waaw mu ne après ma gis. uri wa uriitu naar nañ ma safara falam ara manzaran kal yawmi qat abba gis tey yonent saa salaam ah lu gine ñàng li ma gis tey muy safara mu ne war a aytu gis naa aksara ahliha nisaa ñi fa ëpp ñuy ñu ne ko waa bi ma te lool tekkiwul ne jigéen ñi ñoo ëpp ci monde bi de toute façon jigéen ñi ñoo ëpp ñu ci monde bi monde bi góor ñee fépp waaw loolu bu dee ñenn ñi moom lañ jàpp dañoo juuma kër jigéen ñi ëpp ñu fi ah monde bi gis nga li xaris yu dajjaal bi doon wax li wax naan euh, bon yi ñuy wax naan bokk na ci saal yi wane mu ngi jege mooy jigéen ñi dañuy ëpp góor ñi ba da ngay gis euh, benn góor ay fukki jigéen yoo xam ne moo leen war a taxawu ñenn ñi tekkee ko mooy dañ koy bëgg mu takk leen mais bon lim gën a kii mooy kenn. di taxaw ay fukki jigéen ndax ñoom ni ñuy bari ni ñuy ëppee ratio bi loolu xaajagu am boo tax ma ne la ku fi yaakaar naan àddina su suba lay tukki parce que xew-xew sàngam mooy yow xamoo li ngay wax àddina bii waaw waxoon naan la ñi la tooñ mooy ñi la xam ne ñoo la jàppal ne àddina bi yàggul bi mu commencé yàggul naan la profet sàngam ak entre prophète sàngam ak prophète sàngam alayhimu salaam lu jege la jegeel la ko ay at loo xam ne du dara loolu lépp la yoo xam ne ñu bari moo leen ci dugal mais addina bi yow li am solo mooy sa yow fa at bi ñu fiy def jaamul sa borom bala ngay yee looloo am solo di fekki sa boroom kanta kañ lay jeex yow yow addina bi buñ la def na milliard d'années bari na te yow cinquante sept ans nga fiy dund ba léegi yow lan la la yokk yow lan ko ñu yàlla loolu du sujet bi waaw am na yoon ci wàllu attardé mais tu penses pas que c'est la fin du monde là la cause ma ne approche waxoon naa la yu yoneen saa salaam ci boppam ak ñëwum bokk na ci alaamaatu si ñu jege temps saa est daa tax saa ñëw boobu ba léegi ba fi yoneen saa salaam jóge mille quatre cent quarante-sept lañ nekk bi mu gàddaayee ba léegi nañ bàyyi caaxaan te jaamu ji yàlla way <laughs> léegi yoneen saa salaam ne eh, nii du kon du du ne jigéen ñi dañoo ëpp looloo tax ah, non mu ne léegi mu ne mësumaa gis lu gën a ñàng li ma gis tey safara gis naa ñu ëpp ñu ko dëkk nag mooy jigéen ñi xaalu mi ma yaa rasulallah mais yeneen saa sax loolu lu ko waral xam nga waxul ne parce que ñoom ñoo ëpp ci ëpp góor ñi waxul loola déglu li mu wax dane xaala bi kufrihinna ndax seenog weddi kii la ne ko yii yeneen saa sax la furna biñ la waaye saa jigéen ñi dañuy weddi yàlla mooy <laughs> saxaaba yi jaxle ya xaala <laughs> mu ne non yag furna al-ashir non weddi goog weddi yàlla de mooy kufrun duna kufru ah hadith yi dañuy wane ak weddi bu ko sariya waxee du rek comme Abu Jahlin la weddi Abu Jahlin déedéet day tekki léeg-léeg mu utiliser baatu kafara wala yakfur na yooyu di ci tekki mooy suul jëf manque de reconnaissance waaw yakfur na al ashir waaw mooy dañuy ñaawe dañuy weddi dëkkaale gu rafet gu leen nit ma sa ji yoneen saa sam leeral ko wa yakfur na al te dañuy weddi rafet gu jëf yu rafet boo leen masa defal njekk yeneen sa asam leeral ko law ahsanta ila ihdahunna dahra kulla thumma ra'at minka shay'an qalat nga boo rafetaloon yow góor gi ci kenn ci ñoom mooy lépp ci ñoom bien sûr mais pas tout le monde mel nii ci ñoom alhamdulillah mais bon généralité lay wax mooy li cëpp gis nga boo rafetaloon def njekk ci ñoom ci kenn ci ñoom sa duir ak dund waaw benn bés mu gis ci yow lenn lu ko naqari mu ne la masoo fee masumaa gis ci yow benn yiw masoo koo def waaw kasara rek dundu kasara rek laa masane waaw waaw man kay sama sëy bii muñ kesee ma fi te kat jamono yam yi neex yépp fàtte na ko ci benn action boo def mu metti ko mu ne gis nga façon jëf yu mel nii moo tax ñu ëpp safara wal iyaazu billah kon hadis bii nii gis la saxaaba yii nii yëpp mais wax naa la ñaar ñetti saxaaba yi ñoom benn xew xewaloon bii nag salaatul kusuuf la woon waaye <laughs> waaye bala ñoo génn fii mooy hadis bu mel nii hadis bu mel nii ñun ñii de eh, dañoo kaa gisoon ma ne la billahi waaw waaw waaw te xadiisu ibnu Mas'ud bi euh, Abdallah ibn Abbas biñ génn léegi Imran ibn Husayn tamit daal di woon na koy euh, solo waaw na ittala ittalatu fi naar yoneen saa sallam ne man de yëddu safara fa ra'aytu akthara ahliha an wa ittalatu fil janna fa ra'aytu akthara ahliha al waaw mu ne yëddu naa ah? ma li nga xam ne mooy Euh, àjjana waaw non safara ma gis ña ko ëpp ña ko dëkke mooy ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi safara kanta àjjana ña ëpp ñu ko dëkke mooy ñi nga xamante ne ñooy fuqaraa yi ñi nga xam ne dañoo ah, ñoom amuñ dara dañoo aajowoo seen bopp seen borom kese xadisu mel nii liñ la bëggoon wax bala ñuy ñëw nag ci su euh, imaamul Buxaari nan la indee xadisu Ibnu Umar bi non imaam Muslim rahmatullahi alayhi mooy ñun gisoon nañ xadis bu xaw a mel nii te boobu tuddoon nañ xadisu Ibnu Abbaas bi radiyallahu anhu ñu mujjee gis mooy xadis bi ñu gisoon chapitre 32 baabu fadli da'afatil muslimiin wal fuqaraa wal xaamiliin mooy xadis 258 waaw waaw bi nga xamante ne moom la yonent ba moom la ne woon waan Usaama imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne woon waan Usaamata ibni waan Usaama kese la waxoon radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qumtu ala baabil janna fa kaana aamatu man aammatu man daxalaha al-masaakiin wa ashaabul jaddi mahbuusuun ghayra anna ashaaban naari qad umira bihim ila an-naar wa qumtu ala baabin naar fa idaa aammatu man daxalaha an-nisaa' foofu gisoon nañ taxawoon nañ ci hadith ibn Abbas bi tuddoon nañ ko foofu yeneen saa salaam ne na Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu mu ne yeneen ne na damaa taxaw buntu àjjana mais ma gis ñi nekk biir àjjana ñu ëpp ñëpp mooy ñi nga xam ne dañoo way ñi amuñ dara masaakiin ñi nga xamante ne ñoom amuñ dara seen borom kese lañ am wa ashaabul kanta borom xéewal yu mag yi koom yi. na ñoom ñu ngi leen téye garder leen ngir daal di leen xisaab te lañ leen jox ndax képp ku nekk la la yàlla jox dañ ci responsabilisé comme taw ñële ñu ëpp ñu way ñàkk ñi amuñ ñu leen di compte yuñ leen defal ñoom dañoo yàggal gaa yi voilà lool tekkiwul ne dañoo baaxul wala ñoo leen gën a ah non non la loolu ku ci nekk boo taxawee way ñàkk bi bu taxawee fa ko yàlla teg wayu am am gi taxaw fa ko yàlla teg ak la tax mu teg ko fa ñoom ñëpp kenn gënu ci kenn ku lu dul ku nekk la yàlla ta la boo ci taxawee kenn gënul kenn waaw moo tax waxoon nañ la euh, wuute boobu ci boroom xam-xam yi est-ce que alxaniyu euh, ki nga xam ne dafa woomal di dépenser ci yoonu yàlla ak ki nga xamante ne ashakir di sant xéewal yi ko boroom bi defal ak way ñàkk ji nga xam ne day muñ kan moo gën loolu baroo xam fa dañ ciy wute mais waxoon nañ la ñun liñ mujj gi sax mooy affaire bi ñoom yëpp a yem waaw ku ku nekk yàlla moo la teg fa nga teg fam la teg boo doxalee la nga xam ne moom lay xaar ci yow ak loolu ci ndimbalam kooku yaa gën ci position bi nga ne voilà kon foofu taxawoon nañ ci yeneen saa salam ne ghayra anna ashaban nar sauf que ba ñuy échantillon waa safara moom comme que amuñu fi ñoom seeni mbir daa leer ñoom dugal digal nañ leen ñu dem duggi safara quoi nee na ma taxaw buntu safara nag ma gis ñu ëpp ñoo dugg biir safara mooy jigéen ñi loolu taxawoon nañ ci côté bi kon hadis bi nii mooy lu tout ça c'est pour te dire que kon hadis bi gis nga euh, ñi nga xam ne noonu la siiwee walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu ñëw nag ci li nga xam ne mooy hadis bi nga xam ne imaamu dana rawahu muslim muy an ibni umar radiyallahu anhu maa wax nañ la kon ñi nga xam ne ñoo ko solo mooy kon pour rappel al imaamu ahmadu ibnu muhammadu abdullah ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi moom moo ka solo waaye na ko noon al imaamu eh, abu daawud ak al imaamu ibnu maaja al qazwini rahmatullahi ala al jamii al imaamu muslim mu ngi ko di kitaabu rahimahullah kitaabul iimaan baabu nuqsaani al-iimaan bi naqsi at-taa'aat mu ne haddasanaa Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhaajir al-Misri mu ne nettali sunu sëriñ bi Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhaajir ibn al-Muharrir ibn Saalim at-Tujiibi mawlaahum Abu Abdillah al-Misri rahimahullah gane àddina après les années cent cinquante génn àddina deux cent quarante-deux qaala mu ne axbaranaa al-Layth mu ne ki ñu xabaare mooy al-Layth di al-Layth ibn Sa'd dañuy wax Laythun di wax al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith ne woon faqihu ak sëriñu waa Misr al-Misri yu xaritu imaamu Malik rahmatullah alayhi Medina la ne woon ginnaaw bi mu daal di toxu dem Misr nekk jant njolloor waa Misr gane àddina quatre-vingt-quatorze génn àddina cent soixante-quinze rahmatullah alayhi an ibn al-Had mu jële ci Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi Abu Abdillah al-Madani al-A'raj génn àddina la cent trente-neuf rahimahullah an abdillah ibn dinar mu jëla ko ci abdullah ibn dinar al-qurashi al-adawi mawlaahum abu abdirrahman rahmatullah alayhi génn àddina 127 am nañu ne 131 mais amaana bu njëkk bi moo gën a dëgër an rahimahullah an abdillah ibn umar mawla ibn umar la woon abdullah ibn dinar Abdallah ibn Umar moo doon njaatigéem an Abdillah ibn Umar mu jël ko kon ci njaatigéem ne Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Unsa Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki al-Madani di saxaaba di doomu saxaaba di doomu al-Khalifatu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma génnaat na 73 ñu ne la 74 ah radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ya ma'shara an-nisaa tasaddaqna wa aksirna al istighfar voilà fa <laughs> inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar fa qalat imra'atun minhunna jazla fii dafa indi am na lu mu ci dugal jazla bi mooy jigéen goo xamante ne jazla la <laughs> waaw mooy koo xam ne euh, euh, mooy koo xam ne ku dëgër la boo gisee xam ne yi eh, femme bi moom ak tamit wax joo xam ne euh, wax ju dëgër quoi mooy am na moom waaw mooy jazla ko <laughs> waaw zaatu kalaamin jazl mooy ko qawiyyun shadiid wax ji moom daa leer nañ ci dëgër quoi voilà benn jigéen boo xam ne moom jazl la moom da <laughs> pare borom xel ak borom xel mu matan waaw boo xamante ne ni mooy euh, ba pare am ak téyu ak loolu quoi voilà léegi moom mu loolu moo jóg ne waaw ndax dafa muus tamit waaw parce que ah lu mel ni moom bu ko ne saa saa waxee bi yoboo ñu leerlu lan moo ko waral bu ko defee ñun ñu moytu ko tey laayi biir ci suñuy mbokk ba ilaa yawmi diin waaw kuy faam ñu fexe xam loola ko ngir nga moytu façon ko yi tax ñu ëpp safara waaw mooy lu mu xel nga toog naan moo comme que ne saa sa wax na ko te mooy as-sadiqul masduq lépp lu mu wax dëgg la kon de garaawul bàyyi leen ma ci man man man faam tel ci sa caay caay ñu ne la ah <laughs> da foog ne loo ko wax pour la pour ñan pour ñu moytu bokk ci ñi nga xamante ni. ñun ñooy ñooy bokk ci ñooñee habitante yooyu la di di di feesal sawara nga dal waaw way <laughs> léegi mu ne ndaw soosu nag daal di jóg mu ne wala lana ya rasulallah akthara ahlina waaw mu ne yow yeneen saa lan moo waral ñu nekk ñu ëpp waa sawara qaala tukfirna lan mu ne barke da ngeen di bari lu ngeen di rëbbaate quoi wa takfurna al ashir ba pare ngeen di suul njekk njekk dëkkaale gu rafet seen yoon nawu ci bu ngeen meree ko ak tamit bu ngeen awee problème ak ñoom dañuy vivre vie de couple te loolu nag waxoon naa la ba ñuy gis hadith bi ñu la tuddal sànq suy naa Usaama bi kër la gis nga loolu jikko la am na góor ñoo xam ne la leen yóbbu safara mooy jikko yi walla iyaazu billaah jikko yi tey dafa bari ci jigéen ñi mais bari na am na tamit góor ñoo xam ne nii lañ mel waaw moo tax ngay gis ay couple yoo xamante ne nii xoolal rek li gën a gis ay couple yoo xam ne ñoom ñu ngi ci sëy de mais ku ci nekk yaa ngi fexe amal sa moroom keneen ki ay dossier yoo xam ne au bu ngeen tasee wala bu ngeen nekkatul ku nekk di jéebaa di jéebaane moroomam ak tamit di vilipender seen vie privée di war ne diw mii voilà nangam ak nangam ñii jël ay enregistrement yu ñu enregistré woon à l'heure issue del loolu doon ñii doon espionné wante seen téléphone yeeg yooyu yëpp daal di koy bi ngir bu ëllëgee bu ñàngee ñu génne ko nag ngir lan ngir yàq der <laughs> mooy jëf jooju lan moo ko gën a garaaw waaw nga gis couple yoo xam ne bu ñu génnee bu ñu tasee waaye yow c'est le marché marché de de de kii bi la waaw de wuññi wante sutura bi nag commencé nag te borom bi waxoon na leen wala tansawul fadla baynakum bu leen fàtte malgré lu problème di am am am bu leen fàtte ngëneel gi doxoon seen diggante bi leen yàlla defoon ba ngeen di am mais gars yi seen yoon newu waaw ku nekk fexe woon na enregistré diw wala amoon ay image am yoo xamante ne nii yu intime wala yeneen wala yoo xam ne yu mu doon wax ci keneen wala leneen loo xam ne seen biir la woon waaw ñu denc yooyu bu problème di am divorce wala yu mel noonu wala ñu ñu nekk ci phase de divorce ñu commencé di génnanti affaires yi ñenn ñi ñoo koy génnee seen bopp ñenn ñi ñoo koy passe ay journalistes ngir ñu génne ko comme que waa ji homme célèbre la wala om public la. bu ko defee ñu yàq deram loolu lépp dafa nekk yi nga xamante ne loolu jëf yooyu bokk na ci tax nit ñi di bari safara waaw te lool ci jigéen ñi la ëpp mais góor am na góor ñoo xam ne noon lañ mel walla iyaazu billaah waaw noonu lañ mel yàq der ngir di enregistré nit di jëlay image di kii wag gi di kii lépp lu ngeen kii ñu vidéo ko ngir lan ngir daal di yàq sa der waaw au cas où bu bés ñàngee ku ci nekk nag génn génnee nga dencoon di wan ne wóoroo ku mel noonu moom jigéen gu mel noonu wala góor gu mel noonu moom xaw ma kan ba góor wala ban jigéen bu dof mooy gis ku tas ci sëy bu mel noonu lu mu rafet rafet rafet bi yoboo nga muñ nga muñ yow kook nga ba mu jàll kooku mooy gis nga ni meloon ak kee moom moo mënoon moo mën a vie bi mu amoon ak moom parce que am nañ problème mu génne ko ci réseaux sociaux yi yow moom bés bu la euh, greffage ba wala xaw ma lan gayee ba nga dugg ci wala yow bu jigéen gi bu dee bésef si yam alal alalam ñu am ak tukkiin yi bu la gayee ba nga dugg ci mooy yow de toute façon yow xam nga li lay soor bi lay xaar waaw bu dee nag ab taar wala alal moo tax mooy yow kenn ginu laa ñàkkum xelaw bopp yow mën nañ laa sànni ci kopp mi parce <laughs> nga xam ne ñi amuñu benn ñi ko bu waaw yooyu noonu ñooy tax gaay di bari safara waaw kay yonent saa salaam ne loolu la waaw wa takfurna al-ashir ba di weddi ak dëkkaale bu rafet te hadith Ibn baax bi leeral nañu ko waaw boo dépensé woon boo rafetaloon sa dund gi yëpp ngir kenn ci ñoom bés ba muy gis ci yow lu ñaaw la naan la masumaa gis ci yow benn yiw masoo koo def te nag du ci yem non du yem wax ko seen biir mooy ci mbooloo yi la koy wax waxoon naa la bu dee jigéenu wolof da ciy tàcc tegal la waa waa koñ bi yépp daal di ñëw daw si waaw nga xam ne yow góor gi doo mën a wax quoi ndax loo wax lu nekk sa kaw lay këpp ñépp taxaw di seetaan si waaw muy sànni missile yi rek waaw di sànni missile yi ak tomahawk yi nag <laughs> waaw missile intercontinental yi sol sol yi di daw ñépp di dégg waaw waaw yow mii nga xam ne nangam ak nangam ma lay suturaal nangam ak nangam gaa yi waaw boo amee ñu am kersoom dañuy dëppaat sax parce que ñax tellement wax yi ni muy ñaawee waaw dañoo ñëwoon jàpp ne dañoo jafe ngir ñëw attelé mais ba ñëwee gis mbir mi moom dañuy am kersa ba dañuy demaat waaw irrifiyé tiktokeur yi nga xam ne moom tas ay ay ay xabaara leen gaaw yu gaaw lañ soxla moom ñu ñëw di enregistrer nag <laughs> waaw bu ko defee ñoom dinañ am lu ñu jaay ak ay publication yu ñu def ci journée bi parce que madame Thiel a vilipendé sa sa son mari devant tout le monde wal iyaazu billah <laughs> waaw <laughs> ñun wolof yi moom moo tax ñun wolof moom bee boo ko xamul jigéen bu nekk ci wolof yi bee boo nga xamal ko xadiis yi waaw waaw wolof yépp sax ba mooy xamal rawatina jigéen ñi mais même góor ñi sax mais rawatina jigéen ñi parce que ñoom la yoneen saa saa ñoo ëpp ñun may waaw waxoon naa la moo gën waxi caaxaan li nga xam ne moom la gaa yi nekke au lieu buñ nekkee ci tànt yeeg xewu diine yi ñu wax lu loo xam ne moo leen di jariñ ñu nekk fi di leen eh, eh, di leen di leen takkali musuur waaw di leen takkali musuur ki korom waaw mention spéciale à nos femmes ñoom kay amuñu moroom nangam may bàyyi caaxaan waaye yow ndaje mi bu ma nee nekk ab tànt am na ñu ko taxawal te du jigéen ñaa doon tànt ñoo togg togg noonu la booy sant santal ñépp waaw neel ñun ñu ngi sant képp koo xam ne de loin ou de près jàpp na li tax suñu ndaje mii mën a nekk bu man da jàpp nga tudd ñenn ñenn nga tudd leen mais ñëw bëgg jël cant gi ñépp ak ko ci jigéen ñi kese loolu ak ndëngite la loolu ak ndëngite la waaw au lieu nga wax leen leen di jariñ nga nekk fi di leen bi leen di leen jay waaw mën nañoo fekk téeméeri conférence duñu ma sa defaru parce que wax yu mel noonu waxi caaxaan yooyu lañ leen di wax waaw ak di leen wax lu leen neex rek waaw col ko gi moom jekka na moom waaw col gi jekk na waaw lislaame na doo bàyyi ñeme yàlla col ko yoo xam ne doq yaa ngi fee nganal lan dañoo tagalu nga ne jekk na doo bàyyi ñeme yàlla fan la jekke xanaa ci bënu yéen seen bët mais ci l'islam waaw même bu dee tagalu nañ or baa ngi nii di la rax la ci suufu tànt yi waaye yow xeetu parfum bu la gën kii nga ne nga ne mooy beneen or yi di daw lam yi ku yëngalum loxoom kuy xesanu sax lam ya naan kanang kanang way façon lam fii ngeen def ci tànt bi fu mu laal bu naan ray mel lay étincelle nga ne gaa fan yi ñii moom euh, seen catu dënn yaa ngay seen ca kaw ak yooyu seen or ya seen baat li ñu takk ñëpp a ngi koy gis nga ne da jekk na doo bàyyi ñeme yàlla fu mu jekke du diine diine jekkoog ci moom léegi te waxuñ leen yii nga xam ne mooy yu capital lii yoneen saa salam te yoneen saa salam attention mooy xam nga jigéen ñi dañ nekkoon yoneen saa salam ne doo ñu wutal bés comme gis nañ ne yow lépp sa sa sa waxtaan góor ñoo koy jël quoi doo dooñu waxtaanal dooñu utal loo xam ñu ciy jàngal mu ne leen waaw bokku na moo tax imaam al-Hafiz Hajar ne bés bii nag la yoneen saa salaam ne dañu leen ko yëgal da leen ko digoon mu ñëw wax ak ñoom te biñ ñëwee di wax ñoom lu leen wax lii la leen wax. nit boo ñëwee da koy wax li koy jariñ quoi nit bu la nee jàngal ma wala waar ma wala damaa bëgg a wax ko li koy jariñ mais bul ñëw ci caaxaan yi nekk nga ko ciy comporté te loolu kese fi bari léegi ñun ci ñun wolof wolof yi nag laay wax ndax ñoom laa xam ku xam ñeneen peuple yuy def loolu nga wax du ma aventure wu naan saoudien yi te saoudien yi xaw ma leen du ma leen wax waaw wolof yi laa xam mooy ñun waaw bari waa na ñuy wax ci diine ci caaxaan yi kese lañ nekk waaw moo tax di nga tëb moo tax ku ci yàlla dimbaliwul di nga déglu téeméeri waxtaan dem téeméeri junni yu cant ak ci màggal ak yooyu ba ñëbb si ba dee dee ci lëndëm parce que duñ la wax sax lu lay jëriñ rek waaw wal iyaadu billah yal nañu borom bi musal ci ñi nga xam ne alladina taxadu ak taxadu ah diinahum lahwan wa la'iba ñi borom bi wax ci suuratul ñi nga xam ne seen diine xam nga luñ ko jàppee folklore ak fo. folklore ak fol borom bi nee na gaa yi ñu bari loolu lañ jàppe seen diine gaa yi mel ni waaw wa gharratuhumul hayatud dunya waaw addina jii ñu nekk jàpp ne lii mooy dund bi quoi di ndaje rek tout le temps ñu ngi daje am ñu ñuy organiser di caaxaan rek diine yoo xam ne lépp ci yooyu la quoi yeneen saa sax ba mu diggee jigéen ñoom ñoo ko mu jàngal leen mu ne leen waaw ba mu ñëwee lii la leen wax yaa ma'shara an-nisaa yéen jigéen ñi bari leen lu ngeen di sarax waaw ndax man ba ma safara yéen a ko ëpp gaa yi yii sax gaa dañ koy moytu ay façon wax yu mel nii dañ koy moytu ah. du du gaa yi xamuñu ko am na ñoo xam ne xam nañ ko mais dañ koy moytu parce que bu mu ñoo croisé ndax bu boobaa addi yi ni mu doon tëbe du bi tëbe yaa yaa yées ta yaa bon yaa meske waaw yow yiñ lay jox ak sarax yeeg yooyu ak sa aura bi ngay am looloo tax doo leen wax lu leen di jariñ yow yaa yées yow yaa yées sa bon waaw ay ay ay ay façon yi nga xamante ne eh, maa ilaatun <laughs> mu mii laatun yool doo leen ko wax <laughs> waaw waaw ñi yooyu saa salam rëbb ñi yokku seen bopp yi seen karaw yi waaw di yokku seen karaw yi ci xeetu mees yeeg gerefaal yeeg yeneen yëpp yooyu doo nga leen ko wax jéng ba pare di jéngalaate seen façon doxi nag seen façon jikko yooyu yëpp doo leen ko wax te yaa ko gën a di leen wax rek li leen neex ñuy kontaan ci oustaz ko yónni addiya ak yooyu rek fu ñu romb am luñ la jox lu duun nga sant leen waaw yaa yées <laughs> yow yaa yées <laughs> kon nag yore saa salam ne xoolal fii aco wa yow ñun dañuy caaxaan moo tax boo jëlee njàngale ma saa sax nga teg ko xool ñun ñun ñun ñun bu ci kenn génne ket suñu façon njàngale da nga naan ñun moom vraiment ba pare rek ñu dëgëru fit naan moom la ñu ah yeneen saa salaam moom moom la moom la ñuy kii ñoo ñeme yàlla ñun ñoo ñeme yàlla dañuy wax lu ñu neex kese waaw ñun bépp tribunal boo xam ne doon na nangu diffamation képp ku waxal yeneen saa sax bu dul noonu dinaa leen porter plainte. waaw ak tamit li nga xamante ne mooy faux et usage de faux <laughs> li suñu sëriñ doon wax radiyallahu anhu mais <laughs> kon daway porter plainte faux et usage de faux <laughs> waaw faux neen ak tamit di utiliser faux ak tamit di woo nit ñi loo xam ne ba ñëwee leneen nga leen jaay tromperie sur la marchandise da